moom abu shurayh amr ibn xuwaylid wala xuwaylid bokk ibn amr al adawi wala al ka'bi al xuzaa'i thumma al ka'bi radiyallahu anhu abu shurayh boobu nag moo ñu nettali ci fatxu makka lenn ci discours yi nga xam ne xutba yi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam def na ko fa keroog ndax imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi nettali bi pa pas textuellement bi imaam ahmad solo waaye mu ngi ci as-sahihayn imaam al buxaari solo na ko na ko noon imaamu muslim ibn al-hajjaj an-Naysaburi raxmatullaahi alayhima ah, bu ñëwee ci riwaay imaam Ahmad bi ndax wax imaam Ahmad da ci solo ñaari xadiis dafa solo ñaari xadiis benn bi dane mu ngi jaar ci yoonu imaam az-Zuhri mi nga xam ne dootuñu laaj mooy kenn an muslim ibn yazid al-laythi mu jële ci muslim ibn yazid al-laythi moom mu jële ko ci abu shurayh al-khuzai annahu sami'ahu yaqul moom seydna abu shurayh muslim ibn yazid al-laythi ne dégg naa abu shurayh muy wax ne ah nañ indi nettali bi ba pare mu ne adina lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath fi qitaal Bakr hatta asabna minhum tha'rana wa huwa bi Makkah thumma amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi wad'i as-sayf fa laqiya al-ghada rahtun minna rajulan min Huzaylin fi al-haram yuridu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa qad kaana watarahum fi al-jaahiliyya wa kaanuu yatlubuunahu faqataluuhu ila aaxiri al-hadiis mu ne Abu Shurayh radiyallahu anhu nettali bii nii dinañ ko nettali après ñu ñëw wax li nga xam ne moo ci am waaw moo ci am ndax riwaaye bi bu dëgër la càllale ma càllaleem bu dëgër la même beneen riwaaye biñ la ne imaam muslim imaam ahmad boog rahmatullah ba léegi moo ko solo ah boobu it càllaleem bu xasan la wala bu dëgër la waaye loolu lépp dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye nañu nettali ba pare après ñu ñëw wax li nga xam ne mooy problème ci nag ci xadiis yii ñaari xadiis yi ñu lay bëgg a wax voilà léegi kon mu ne kon moom Abu Shurayh radiyallahu anhu al ci waa Xuzaa moom lañ la wax sànq ne ñoom la ñi nga xamante ni nii ñoom waaye mooy waa Banu Bakr daldi woon rey ci waa Xuzaa ñi nga xam ne ñoo noon Ali yi salaatu wassalaam ba loolu mooy li waral li nga xamante ne ni mooy Fathu Makka mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo jox ndigal permettre ñu keroog bésu Fathu Makka ñu dal ci waa Banu Bakr ñi daloon suñu kaw nee na ñu dal seen kaw ba daal di jël suñu revanche fekk jamono jot aleyhi salaatu wassalaam mu ngi makkatal mukarram zaadaha llahu tashrifan wa takrima waaw léegi ah nee na bi mu demee noonu nag biñ jëlee suñu revanche summa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi wad'i sayf moom alayhi salaatu wasalaam nag daal li ñuy digal nag nañu léegi arrêté leen waa Xuzaa léegi jël ngeen seen revanche c'est fini jeex na léegi mu ne nag ba mu waxee lool ca suba ga fa laqiya al-ghada rahtun minna rajulan min Huzayl fil haram am ca suba ga benn mbooloo ci ñun ci waa Xuzaa daal bi dajeeg benn waay boo xam ne ci waa Hudayl lañ bokkoon waaw léegi ah, moom ci xaram bi xaramul mag ci muy bëgg moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam la doon dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la doon dem ah, léegi kan rey ko ah suñu mbooloo moom waaye waa ji lan defoon waqad kaana watirahum fil jaahiliya fekk waa daa am kum leen rayaloon ci jamonoy jaahiliya mooy avant l'islam hudali bi daa am euh, koo xamante ne moom la maso ray voilà waqad kaana watarahum watara pas watira watarahum voilà waqad kaana watarahum fil jaahiliya ndax daa rayoon seen benn mbokk boo xam ne ca jamonoy jaahiliya léegi nag waa Xuzaa nag bëgg a fayu looloo tax ñu daal di koy rey ndax bam leen ko rayee leen koo wër wër di ko di ko chercher ngir rey ko mënuñu fexe ba am waaji léegi ñu dajeek moom tay jii ci fatxu Makka même bu dee yeneen ci balay saaf saaf waxoon na leen léegi arrêté leen gars yi ne ah kii moom nañ ko faat rek benn yoon yàgg nañ koo chercher gars yi jàpp ko daal di koy faat. mu ne fa lamma balaga dalika rasulallah gadiba gadaban shadidan maa ra'aytuhu gadiba gadaban ashadda minhu Abu Shurayh nee na radiyallahu anhu al-Khuzaa'i bi xabaar bi dikkalee yonent bi aleyhi salaatu salaam oh, maa ngi gis mu eh, eh, eh. mer oh, mer boo xam ne masumaa gis gis mu mer mer gu gën a tar meram ngi mer keroog mu ne fa lamma salla qaama fa athna ala allahi bima huwa ahluhu thumma qaal nee na nag bi mu jógee bi mu jullee ba pare foofu Makka mu daal di jóg bàkk yàlla sant ko delloo ko li nga xam ne moom lay ñel moom lay yell moom borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw gi nag mu daal di def xutba bi ñu war a gis après. Ah, loolu mooy premier xadiisu imaam Ahmad beneen tàllale bi beneen xadiis bi. imaam Ahmad dana xaddasanaa Yaxya an Xusaynin an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi dana xaddasanaa Yaxya mu ne Yaxya moo ñu nettali ibn Sa'iid Yaxya ibn Sa'iid al-Qattaan moo doon seen sëriñ Yaxya ibn Sa'iid al-Ansaari al-Ansaari sëriñu ñoom imaam Maalik la woon ak tamit Yahya ibn Sa'id bii nii taalibe Yahya ibn Sa'id bële Yahya ibn Sa'id al-Qattaan jële ci Yahya ibn Sa'id al-Ansaari voilà même bu dee ne euh, moom moo dafa mooy ñoo xam ne dañoo dañoo judd rek nekk ci yi en fait moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan presque mook ñoom imaam Ahmad sorewuñ woon ci wàllu at mais moo doon seen dajeel imaam Ahmad dajeewul ñoom ku ci mel ni imaamu Maalik imaamu daaril hijrati ak ñoom imaam Yahya ibn Sa'id al-Ansari sëriñ bu mag boobu bokk ci sëriñ yi gën a yu gën a màgg yu imaamu Malik ibn Anas Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Sa'id al-Qattan nag ci ñoom la imaamu ñoom imaam Ahmad li jël mu ne moom imaam Ahmad haddathana Yahya moom mu ne an Husayn an Amr ibn Shu'ayb mu jële ci Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddihi mu jële ci maamam bon peut beneen jour dinañ ñëw ci càllale gi gu siiw la càllale gu siiw la Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi inshaa Allah dinañ ñëw beneen yoon dinañ ñëw ci ay kiiwam ngir bañ a ndax dañoo nekk di lijjanti ñaari càllale imaam Ahmad yi ak loo xam ne lu mel noonu loo xam ne dañ ciy ñëw après bëgguñu dugg ci côté bii càllale bii mooy waxu boroom xam-xam yi ak càllale bii ndax lu siiw la ci wàllu xadiis ñi ñi ñi jàng xadiis xam nañ ci dara affaire wu pas jàng xadiis non déglu nag. ilmul xadis laa wax de jàng xadis waxuma rek ñu ñëw an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala rek lu mel noonu non non loolu taxul may wax après ñu wax la ne la bindal la ci suuf ne muttafaqun alayhi mu jeex nga dem déedéet ilmul xadis jàng xam-xamu xadis waaw lan mooy da'if lan mooy saxiix anwaa'u da'if anwaa'u saxiix li nga xam ne mooy xadiisun xasan jàng li nga xam ne mooy càllale yi jàng yooyu yépp yi tourne autour de ilmul xadiis mustalah walla ilmul mustalah ñi jàng loolu moom lii xam nañ ko bu baax Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddi voilà léegi euh, kon càllale bi foofu la jaar maam ji maam ji yonent la kii la woon saxaaba la woon mu ne lamma futihat makkatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kuffu moom alayhi salaatu wassalaam kuffu silaaha illaa xuzaa an bani bakr fa adina lahum hatta salla al asra thumma qaala kuffu silaah mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, dane ah, biñ ubbee biñ ubbee Makka dane dane dane arrêté leen ar armes yi mooy arrêté leen xeex bu fi kenn xeexati nga loolu jotoon na am digaloon na cañ ko gisawoon ci hadiis Abu Hurayra ba ci Sahih Imaam Muslim ne yonent bi aleyhi salaam aw bâche Quraysh si njaxas yi utoon di leen yebal ngir ñu ngir ñu résister bi yonent bi aleyhi salaam di ubbi si Makka dafa wax Seydina Abu Hurayra woowal ma ku dul ansaar hmm. mu woowal leen leen mu ne leen dem leen ñii nii ngeen ngeen faagaagal leen mooy ngeen dal seen kaw. bañ dalee kaw ñooñu waa Quraysh kilifa ya daal di fàq daw gis nañ ñeneen ñi tamit ñi nga xam ne ñoo daje woon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid ci alxandama après nag yonent mi alayhi salaatu salaam dafa def discours ne kuffu la léegi nag arrêté leen armée bu fi kenn xeexat wéeru leen ngànnaay yi ba mu des Xuzan Xuzan rek la permettre ñoom ñu mën a dal ci waa Banu Bakr mooy esprit hadis bi ñu jóge sànk nee nag bi ñu jullee asr julli eh, eh, eh, bi ñu jullee asr ba pare muy tàkkusaan yonent mi alayhi salaatu salaam ne kuffu silah léegi nag mu ne waa Banu Bakr ñi mu mayoon permission léegi yéen it aywa ndigal li laal na leen mooy léegi nag jeex na mu ne fa laqiya rajulun min xuzaa'ata rajulun min bani bakrin min ghadin bil muzdalifa faqatala mu ne ca suba ga ca suba ga bam ne arrêté leen yéen waa Xuzaa am benn waay ci waa Xuzaa dajeeg dajeeg benn waay ci waa Banu Bakr ca Muzdalifa Muzdalifa fi ñuy wax ci ajj rek dégg nga ko fa qatalahu mu daal di koy faat fa balagha dhalika rasulallah sallallahu alayhi wa mu dajeek yonent bi alayhi salaam xabaar bi dikkal ko ba mu jotee xabaar bi nag mu daal di jóg xatiiban mu jóg di xutba mu ne fara ay tuhu en fait nee maa ngi ko gis moom yonent bi alayhi salaatu salaam di muy xutba wa huwa musnidun dhahrahu ila al mu ngi wér li nga xam ne mooy kiiwam nu mu tudd ginnaawam mu ngi ko wéer ci kaaba gi léegi di xutba léegi ñaari xadiisa ngoog ñaari xadiisa ngoog yu imaam Ahmad imaam Ibn Isxaaq raxmatullaa alay dina ñëw ci xadiis yi imaam Ibn Isxaaq raxmatullaa alay dafa solo lu mel nii mu ne xaddatani Saïd ibn abi sandarin al-aslami an min qawmi waaye càllaleen bii gis nga problème bango waaw mooy problème a ngoog léegi mooy ndax dane sëriñam boobu da koo nettali ci benn góor an rajulin min qawmi bu bokk ci ay ñoñam moom Sa'id ibn Abi Sandar loolu euh, euh, mooy tax affaire bu du wér mu nettali xadiis bu mel ni bu imaam euh, kii wax imaam Ahmad bi mu soloo mu ne benn waay ci waa Hudayl la waa Xuzaa daldi rey léegi nag mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ko yonent mi alayhi salaam yégee mu ne yaa ma'shara Xuzaa irfa'u aydikum anil qatl mu ne leen yéen waa Xuzaa arrêté leen bàyyi leen rey gi ngeen di rey fa ngeen di al qatlu in nafa waay waay reyaate gi bari bu doon dina jariñ jariñul dara mu ne leen nag rey ngeen koo xam ne ah léegi nag forcément man alayhi salaatu wassalaam foog ma jox ko diya foog ma joxe diya voilà mooy dinaa joxe diya mooy indemni dinaa indemniser ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam voilà yé arrêté leen nag seen rey gi ah, ndax yéen a ngi nii rey nit koo xamante ne nii finalement man li may def mooy ah la adiyannahu dinaa ko jox dinaa joxe diya gi waaw léegi euh, loolu la imaam Ibn Isaaq léegi nag euh, léegi lan moo ñu gën a soxal fii mooy ñaaru riwaayu imaam Ahmad yi yi nga xam ne boo gisee da ne yonent mi alayhi dafa joxe ndigal ne bi ne bu leen rey dafa permettre waa Xuzaa ñoom ñu mën a dal ci waa Banu Bakr ngir jël seen revanche euh, même bu dee càll li wér na waaye xadiis bii xadiisun gariib la mooy xadiis la boo xam ne euh, matn bi dafa tumuranke mooy xadiis la boo xam ne moom lañ naan mbir mi dafa niroog da dafa mooy liñ naan shaz mooy liñ naan shaz ndax gisoon nañu euh, euh, euh, ci riwaay imaam Ibn Ishaq premier am na diskuur bu njëkk bu yorent ma lay saab saab defoon bés bi mu duggee ci kaaba gi taxaw ci bunt bi nit ñi fees fa dal di yuqamte di xaar diskuur ba mu defoon moom alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li mu waxoon bokk na ca lam waxoon ne ah laa ilaha waxda te xadis la bu wér boo xam ne waa asxaabu sunan solowoon mu ne laa ilaha illa la sharika la ci riwaay imaam ibn isxaaq mu dolli ci la sharika la ñoom imaam abu daawud bi laa ilaha waxda sadaqa wa'da dëggal na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla moom képp dong sadaqa wa'da dëggal na li nga xamante ne mooy digge bi nga xam ne moom la digge woon waaw wa nasara mu dimbali jaamam bi ni alayhi salaatu wassalaam waaye wa hazama al ahzaaba waxda moom képp dong borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo nërmeel te moo waddal yi nga xamante ne mooy coalisé yi nga xam ne ñoom ñooy mànkoo di xeex li nga xam ne mooy l'islam di xeex yonent bi aleyhi salatu wassalaam coalisé yi coalisé ngir dal ci diine ji mu ne ñooñu moom képp buur yàlla moom dong mooy ki nga xam ne mooy ki leen ki leen defe Eh, ke discours boobu waxoon na ala kullu ma'suratin aw damin aw maalin yudda'a fa huwa tahta qadamaya haatayn illaa sinaanatal bayt wa siqaayatal xaaj alaa wa qatiilul xata'i shibhul amdi bis-sawti wal asaafa fiihi diya mughallada mi'atun minal ibili arba'uuna minhaa fii butunihaa awlaaduhaa waxoon na yéen waa Quraysh alaa waawee alaa yiwu ngeen ma yëgal leen bépp bayra bépp prestige voilà boo xam ne bu bu jaahiliya la ay xam ngeen ne moo suñu maam yi duñ seen moroom de duñ seen moroomi maam <laughs> ay waaye keroog xareb xareb saa saa ñoxor ba foofu foofu tey yépp di caaxaan affaire affaire yooyu di prestige yoo xam ne ci tooñante rekk la woon man sa moroom duma mu ne lépp lu ñu fiy wax walla deret ku ñu rayal walla alal ju ñuy tudd teg naa lépp sama ñaari tànk yi ba mu des liggéeyal néeg bi ak di nàndal ak ujaaj yi fi ñëw mu ne woon alaa yëgu ngeen ma yëgal ki nga xam ne dañ koo ray rayal njuum ci njuumte ci aw yar wala kii wala ab yat kooku day joxe diya boo xam ne bu foor la bu conséquent lay doon cent gëléem quarante yi dañuy ëmb voilà loolu xam nga li leer na te xadis boobu xadis li bu wér bu nekk ci imaam ibn Isaaq wax nañ la soloo na ko ah daldi woon na koy solo même bu dee ne moom càllaleem bi dëgëruloon mais càllale ñan ñoo dëgëroon càllale moom dëgëruloon ndax dana woon fa xaddatani ba'du ahlil ilmi waaye càllale ñoom imaam abu daawud wa asxaabu sunan ñoom booboo dëgër voilà léegi nag xam nga lool ak lii dafa contradictoire nga ne ma mais yow yow euh, après mu mais li koy gën a wane li imaam al-Hafiz ibn wax ci al-Bidaaya wa Nihaaya bi mu ëndee xadiisu Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi dane wa haadaa gariibun jiddan xadiis bii moom dafa tumuranke lool lool ah. ndax xadiis bii nii en fait xam nga sànq maa ngi naan dina ñëw ci ñaari xadiis yooyu wax naa la seen càll la dëgër naa mais sauf que surtout xadiis an Amr ibn Shu'ayb bii boobu waa asxaabu sunan daal dinañ koy solo. moo tax imaam al-Hafiz Kathir ne wa hadha rahmatullah moom dafa tumuranke lool sax. mu ne waqad rawaa ahlu sunani ba'da hadha al waa ahlu sunan nga ne ma kan ak kan ci ñoom ma ne la ñoom ñeent ñépp ko solo imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' ñépp ko solo mais mais pas hadith bi totalement comme ni ko imaam Ahmad solo. moo tax mu ne waqad rawaa ahlu sunani ba'da hadha al xadiis waa asxaabu sunan soloo nañ lenn ci xadiis bi mu ne fa amma ma fiihi min annahu raxasa li xuzaata an yaxuda bi sa'riha min bani bakrin ila al asri min yawm al fath fa lam arahu illa fi hadha al xadiis mu ne kanta le fait nag waa asxaabu sunan tudd nañu lenn ci xadiis bi mais kanta le fait que yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa permettre le ci waa Xuzaa waa ñu dal ci waa Banu Bakr ngir jël seen revanche mu ne man gisuma ko lu dul ci xadiis bii nii mooy version bi ci imaam Ahmad indi képp laa gis loolu mais waa saabu sunan loolu amu ci te gis nga dafa dafa am day mbëkkanteeg day contradictoire ak xadiis imaam Ibn saab biñ la wax sànq te waa saabu sunan tamit daal di koy soloo waaw. da waxoon nañ la imaam Abu Dawud solo woon na ko imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja imaam al-Bayhaqi ci as-Sunanul Kubra mooy bi mu naan lépp loo kon kul ala kullu ma'suratin aw damin aw maalin yudda'a fa huwa tahta qadamayya haatayni ba nu muy jeexe loolu nag day contradictoire lii en plus ñoom ñu solo même hadith yi yokk ci imaam bu imaam Ahmad bi mais mu ne loolu nii nii nag moo fa amul. le fekk dafa permettre waa banu bak loolu moom amul ci xadis boobu mooy le fait lenn am na mooy ne am na ci waa banu bakr waa xusan bo ñu rey benn waay boo xam ne ci waa banu ci Hudayl yonent bi alei satu selaam yëg ko mer def xutba boobu waaw loolu moom am na mais kanta dafa permettre ne yéen waa xusan jël leen seen revanche loolu la ne loolu moo tumuranke waaw waaw ndax ñi ko soloo ci waa saabu sunan kenn tudd ci affaire boobu voilà léegi moo tax affaire bi wallahu taala alam mooy ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne wér na mais dafa charge loolu lañ naan riwaaya charge la waaw ndax dafa contradictoire ak xadiis yoo xam ne ñoo ko yenn yi ñoo ko gën a dëgër yenn yi ñoo bokk dëgër am ñu soloo même xadiis bi loo xam ne tudduñu ko ci tamu tamu contraire rek yonent ma lay saab saab waxoon jour bi duggee ci kaaba gi génn bépp deret bépp bépp alal bu ñuy woote wala ay diw dañ maa rayaloon teg nañ ko ci suuf kon waa Xuzaa ay dugg nañ ci voilà kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag abu shurayh radiyallahu taala anhu buñ xamee loo kon affaire bi lan la mooy nuñ ci lan moo ci des mooy ne mooy ne waa xuzaa dañoo rey benn waay boo xam ne ci ci waa Hudayl la bokk yonent mi alayhi salaatu salaam nag yëg ko def benn xutba waaw te loolu imaam Ibn Isaaq daal dina koy solo wax naa la ne eh, eh, riwaay imaam Abu Shurayh al-Khuzaa'i mu ngi ci Sahihayn tamit mu ngi ci Sahihayn ndax eh, imaamu al-Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo. léegi buñ jëlee riwaaye imaam ibn Isaaq bi buñ jëlee riwaaye imaamu ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne mu ne moom imaam ibn Isaaq wa haddathanii Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an abi shurayhin al-xuzaa'i mu ne wa xaddatani nettali na ma man imaam ibn isxaaq said ibn abi said al-maqburi en fait càllale imaam ibn isxaaq bi imaam al-buxaari ak ñoom imaam muslim ci càllale bii la jaar sauf que comme que imaam Ibn Ishaq moo leen jiitu comme que imaam Ibn Ishaq moo leen jiitu comme que imaam moo leen jiitu mooy ñoom seen seen sëriñu sëriñ yi imaam Ibn Ishaq moom seen ñooñu sëriñ direct lañ euh, ndax xam nga imaam Ibn Ishaq wax wa haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi te nettali na na saidi doomi abi saidin al-Maqburi rahmatullah alayhima ñaari ponkali boroom xam-xam lañu woon said ak baayam abu saidin al-Maqburi ñoom ñépp ay ponkali boroom xam-xam lañu woon an abi Shurayh mu jële ci abi Shurayh xoola càllale bi boo demee ci riwaaya imaam ibn ibn ibn euh, ibn Ismail Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahmatullah alayhi ci baabu laa yadudu laa ye laa yu'dadu shajarul haram ci kitaabu kitaabu jazaa'i sayd mu ne imaam al-Buxaari dane xaddatanaa Qutayba mu ne xaddatanaa Qutayba mu ne nettal eh, eh, daal dina may daal dina may nettali Qutayba te mooy ibn Sa'iid al-Bulaani qaala mu ne xaddatana allaytu imaam allayt moo ko nettali an Saciid ibn Abi Saciid al-Maqburi an Abi Shurayh imaam Layth jële ci Saciid ibn Abi Saciid al-Maqburi moom moo jële ci Abu Shurayh gis nga bu dee imaam Ibn Isxaaq moom moom la ñaari intermédiaire kenn moo intermédiaire ci Abu Saciid di ci Abu Shurayh kanta imaam Ibn euh, al-Buxaari yaa Qutay imaam Qutayba imaam al-Layth imaam Sa'id ibn Abi Sa'id moom trois personnes. léegi nag bi mu demee noonu. léegi nag mu ne. léegi nañ jël riwaay imaam Ibn Sa'd ba pare. ndax dafa am lu tax imaam Abu Shurayh daal di wax xadiis bi dafa am lu ko waral. dafa am lu ko waral. te ni ñuy def mooy dañuy basculer ci ñaari riwaaye yi comme ça ñu bañ jël benn bi ba mu jeex jël beneen bi comme ça dinañ def économie du temps voilà dinañ économiser un peu de en fait li ko waral mooy te moom wax na ko dane lamma qadima amru bnu zubayr makkata li qitaali axiihi abdallah bnu zubayr ji'tuhu fa qultu la mu ne moom lamma qadima Amr ibn Zubayr bi nga xam ne ci la Amr ibn Zubayr Amr ibn Zubayr bi doomu kan la Zubayr ibn Awwam menn waaw dafa dafa dëgmal Makka li qitaali axiihi ngir xeex ak frère ban Abdallah mag ji Oh, Abdallah ibn Zubayr mi bokk ci njëkk a juddu Makka Medina ci waa Makka mooy ki njëkk a juddu ci waa muhaajiruuna yi fi nga xam ne mooy Medina bi yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaay oh, di doomu sayyidatu Asma ak sayyidina Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala anil jamii eh, frère am bi nag di Amr ibn Zubayr moom moo dëgmal ñëw Makka fekk jamono yi Seydina zu euh, Abdallah ibn Zubayr moo ne woon xalifa ba ne woon Makka euh, sauf que comme que Omeyyades yi d'accorduñ ko woon ndax après Seydina Muawiya radiyallahu bi mu génnee àddina doomam di Yazid la def ngir euh, nit ñi jaayanteeg moom ngir mu wutu ko lool nag la ñu bari d'accordul woon ñu bari d'accorduñ ci mais mm. mm. mm. mais saxaaba yu bari sax d'accorduñ ci mais moo tax gis nga jamonoy xarra yooyu nga xam ne Medina dañ koo saccagé ñoom ñii la woon Abdallah ibn Zubayr radiyallahu moom dafa ne woon Makka ne moom euh, reconnaître ul Yazid non génn àddina fal sa doom ngir ñu ci jaayanteek moom man d'accorduma ci léegi moom mu nekk xalifa ne moom du jaayanteeg moom fenn loolu nag moo merloo woon gaa yi Omeyyad yi comme que frère wu Abdallah ibn Zubayr bi di Amr ci ñoom la mooy ñoom la àndaloon. léegi nag ñu daal di ko yónni mais xoolal loolu riwaayu imaam Ibn Isaaq bi wax xoolal riwaay bi nekk Saxiixayn Seydina Abu Shurayh al-Adawi foofu imaam al-Buxaari da ne haddasanaa Qutayba qaala haddasanaa al-Layth an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an Abi Shurayh al-Adawi annahu qaala li Amr ibn Sa'iid wa huwa yab'athu al-bu'uutha ilaa Makka Ah, bi mu ñëwee bon tàllale bi ñu wax sànq ana Qutayba mu jële ci Seydina ñoom mu ne nettali na leen eh, Seydina Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani qaala mu ne haddathana nettali na nga Layth muy imaam al-Layth ibn Sa'd mi nga xam ne imaamu ahlu Misra an Sa'id mu jële ci Sa'id Abi Sa'id al-Maqburi radiyallahu ta'ala anhu an abi anhuma an abi Shurayh al-Adawi mu jële ji Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu anhu annahu qaala dana li Amr ibn Sa'id dafa Amr ibn Sa'id Amr ibn Sa'id man ibn Abi al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya moom nag moo gënoon a siiwee ci al-Ashdaq moom lañ boo déggee ci ndox al-Ashdaq moom mii lañ doon wax al-Ashdaq waaw muy Amr ibn Sa'id ci riwaay imaam al-Bukhari bi ak imaam Muslim bi la ne moom Amr ibn Sa'id waaw al al al al Umawi ibn Abi al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya moom la ko wax ci riwaa imaam ibn Sa'd bi kan la Amr ibn Zubayr la wax hmm. nga ne waa mais loolu na la deme hmm. ñu ne hmm. loolu moom ni mu deme simple la mooy ñoom ñaar ñépp la ko wax ñoom ñaar ñépp la ko wax nga ne ma lool nu mu deme noonu ñu ne la noo xam nga affaire bi nu mu deme mooy histoire bi mooy Amr ibn Sa'id bii nii muy tudd fii ci Sahihayni que moom la Abu Shurayh di wax wax jii nga xam ne ci lay nettalee li nga xam ne mooy xutba bu yonent bi alayhi salaatu salaam defoon Makka keroog fi ñu toll nii ci Fathu Makka mooy Amr ibn euh, euh, euh, Sa'id bi moom lan la woon moom moo ne amir moo ne woon le gouverneur de Médine Yazid ibn Muawiya mi nga xam ne moom la baayam di Muawiya radiyallahu anhu daal di fal ngir mu nekk liñ naan tey comme buur yi kër buur yi buñ ci wee ne man xam nga buur yi léeg-léeg ñu jël benn waay boo xam ne mais bu doon affaire u mageel rek la ñuy toog moom du doog waaye boobu du nekk buur après bu baayam deewee wala buur bu liggéey mais day def ne moom lañ fal nan lañ koy waxe oh am na benn mot. Mmm. Euh, nga xam ne moom léegi day leer ne bu bàyyi bu waaji ki buur bi fi nekk jógee rek moom mooy nekk buur waaw mot bi laa fàtte ci français waaw dama koo fàtte ci france nga xam ne am na ñu ko fi man ñu ne mais comme que baayam décrété woon na ni moom moom mooy moom mooy moom mooy kii moom moom mooy kii dauphin bi quoi genre dauphin la waaw léegi nag Amr ibn euh, euh, Sa'id mi Yazid ibn Muawiya mi noon xalifa après baayam mi mi baayam faloon moom moo ko moom moo ko moo ko fal mu nekk gouverneuru Médina waaw ba pare euh, moom nag mu daal di koy jox ay ay ay instruction ne ko nag comme ndax après dañu ne gaay yi buñ newoon kii buur nii walla ñu falu dañ naan na ñépp daal di jaayante ak ka ko fa toogal wan ne ñoom nangu nañu ak nekkam kilifa te tamit pare nañ nit di déglu di ko dégg te ko toppal tey topp ay ndigalam léegi nag bi mu demee noonu xam nga wax nañ la sànq Seydina Abdullah ibn Zubayr dafa bañ te loolu gisoon nañ bi ñuy def tarjama Seydina Abdullah ibn Zubayr que ne looloo tax gaa yi faat ko moo tax ñu dal ci kawam waaw ba ñoo ñëwee ñoom Hajjaaj ak gaa yooyu léegi euh, mu daal di yónni Yazid ibn Muawiya mu wax son gouverneur di Sa'id ibn Amr ibn Sa'id al-Ashdaq te ne woon soo à Médine ne ko mu waajal ngir dem armée na takk armée ngir dem dal ci Seydina Abdallah ibn Zubayr mi nga xam ne bañ na ngir allégeance waaw dafa bañ allégeance ñëw daal di jaayanteeg moom loolu la doon bañ euh, léegi nag bi nga xam ne nag ci la demee noonu euh, Amr ibn Sa'id le gouverneur de Médine mi fa toogal Yazid ibn Muawiya daldi préparer ab armem waaye armée bi mu préparé kan la def mu jiite armée bi Amr ibn Zubayr voilà comme ni ko imaam at-Tabari tudde mais Amr ibn Zubayr nag la ne na ko jiite waaw ndax xam na ne moom moom dafa noonoo woon ak frère bi di di Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu léegi nag mu daal di koy digal ngir euh, mu jiite armée bi nga xam ne moom Amr ibn Sa'id al Ashdaq daal di euh, jiital armée bi mu bi mu bi mu créé mu daal di ne Amr ibn Zubayr na ko jiit ngir ñu dem dal ci frère bi grand frère bi di Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu léegi bi nga xam ne nag ci la demee noonu euh, mu ne marwaan moo njëkk ñëw ci Amr ibn ci Amr ibn Sa'id daal di koy tere na ko Amr ibn Sa'id euh, Marwan temps yi nekkagul woon xam nga Marwan ne woon dafa gouverneur nekkoon na gouverneur moom i na gouverneur avant waa ji toogaloon fu Seydina Muawiya radiyallahu anhu mais après bon les temps change temps yi dañuy changer comme que <laughs> kii newatu fa léegi ñu jël ko moom keneen lañ fi fal muy Amr ibn Sa'id bi Marwan daal dina ko ah Amr man d'accordu ma ci ay di ay di di di waajal ay armée di dal dem ci xaram bi Makka de mu bañ faalawu léegi nag ci noonu nag la ko Abu Shurayh dikkal moom Amr ibn al-Ashdaq wax ak moom waaye wax ak ki nga xamante ne mooy kan ki jiite woon armée bi di Amr Zubayr ah léegi ah eh, loolu la loolu nag moo indi mbir mi moo tax imaam riwaay imaam ibn Isaaq bi nga foog ne nga naan eh, lii nan la mën a demee noonu loolu la léegi nag affaire bi lool la loolu moo tax nga am ci siiratu ibn Hishaam imaam ibn Isaaq riwaayam bi mu ne Euh, moom ki mu waxal mooy kan mooy Amr ibn Zubayr ci riwaayu bële mu ne Amr ibn Sa'id al Ashdaq kon loolu la loolu moo indi wax ni moo tax contrat affaire bi du loo xam nag naan mais lan moo non contradiction amu ci Amr ibn Sa'id al Ashdaq mooy le gouverneur bi nekk Médina waajal armem ngir daw dem dal ci Abdallah ibn Zubayr Seydina Abdallah ibn Zubayr mi nekk Makka waaye arme bi mu waajal frère Abdallah ibn Zubayr di Amr ibn Zubayr moom la ci jiital voilà léegi bu ñëwee ci riwaa imaam ibn Sa'd bi mu ne moom Seydina Abu Shurayh radiyallahu anhu dane xam ne ci la Amr ibn Zubayr bëgg a dëgmal Makka ngir li qitaali axiihi Abdallah ibn Zubayr ngir dal ci frère am bi di Abdallah ibn Zubayr miñ ne mi ñuy tuumaal ne day bañaa day bañaa soumettre ci autorité nouvelle yi jituhu fa qultu la man ci laa ko dikkal man abu shurayh bu ma yëgee loolu fa qultu la ma ne ko ma ne ko ndax loolu la man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi te lool mooy lu gën a néew lu nit mën a def minimum luy signifier ngëmug yàlla ak nit yonent bi aleyhi salaatu salaam ne gis lu dul noonu fal yughayyirhu na nang ko échange na ko soppi bi yadi ci loxoom waaye kooku autorité moo koy def boroom pouvoir ak nit ku ne këram waaw fii kenn du fi tux yàmbaa benn waaye ñëw sa kër naan dafay tux yàmbaa nga mekkook yàmbaa ji sànni ci biti tëj sa buntu kër waaw yow ghayyartahu bi yadihi wa anta ala haqq yaa ngi dëgg mu ne bu dee manoon ak loolu doo autorité doo loolu ah bu dee boroom xam-xam la walla xam nga ne lii baaxul nga ñëw laaye biir waa ji ne ko lii baaxul bu dee amoo dalil yi bul dugg ci dalil mukk nee ko leer na ma ne baaxul boo ci bëggee lu leer nag yemal ci diw nga laaj ko moom xam na bu dee nag yow yàlla def na la nga xam loolu